di këyit googu alayhi salaatu wassalaam bindoon ngir régir li nga xam ne mooy alaaqaat yi di diggante jullit ñi ak ñi nga xam ne ñooy ñi dëkkoon foofu di madinatul mu munawwara ci yahuud yi ak mushriku al aws wal xasraj muy këyit googu gisoon nañ li ci jëm gisoon nañu <clears throat> li nga xam ne moom la ci alayhi salaatu wassalaam defoon ci biir diggante biir jullit ñi naka lañuy doxale seen biir waaye diggante ak yahuud yi ak mushrikuuna yi euh, yahuud yooyu nag ñoom dañu composé woon ci ñett grande bi benn bi di banu Qaynuqaa beneen bi di banu Qurayza beneen bi di banu Nadiir Euh, ñetti tribu yooyu ñoo ñi composé woon yahuudu madinatul munawwara yi ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam euh, kon ba léegi ñu ngi woon ci at mu njëkk mi ci lañ ne ba léegi di at yi njëkk ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam teg gisoon nañ ni ci noonu ci la alayhi salaatu wassalaam ci kayit goog ci la finalisé woon li nga xamante ne mooy pilier di tànk yi nga xam ne ci la état islamique bi daal di taxaw muy bi ci njëkk te moom la njëkk a taxawal muy binaa u masjidihi sharif alayhi salaatu wassalaam muy tabaxu jàkkaam ju tedd jooju di jumaay médina ji ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam muy représenter relation bi jaam bi am digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala ginnaaw lool gisoon nañ mu aaxaat ji muy mbokko mbokkale gi mu mbokkale diggante almuhaajiriina wal ansaar ak li nga xamante ne ni moom la bind ci këyit googu naka la jullit ñi di doxale nga xam ne benn lañuy doon benn lañuy doon ci kaw képp koo xam ne ci biir jullit ñi dafa tooñ même bu dee doomu kenn la ci ñoom waaye ku nekk jàppe wal jaaru kan nafs sa dëkkandoo nga jàppe comme sa bopp waaye tamit duñu bàyyi kenn ay det di ko écraser wala boog mu am diya ju mu war a fay ndàmpaay bu mu war a joxe manu ko ñu koy seetaan dañ ko ci jàppale ak yi nga xam ne gisoon nañu ko muy deuxième pilier bi nga xam ne ci la teg li nga xam ne mooy dawla islaamiya boobu muy rattaxal diggante jullit ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gëm ginnaaw gi nag mu defar relation diggante jullit ñi ak ñi nga xam ne duñuy ñuy jullit te bokk nekk ci dëkk bi muy juif yooyu ak mushriku minal awal mushrikina minal awsi wal xasraj tey nag incha allah ñu war gis gis nañ kon saxaaba yi radiyallahu taala anhum agsi nañu madinatul munawwara gàddaay gi am na ñëw nañ jóge nañu makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman waaye bi nga xamante ni ci lañ agsi madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ah gis nañ ne ay étranger lañ dëkk la boo xam ne xamuñu xamuñu dëkk bi lu dul ñi nga xam ne commerçant lañ woon ci ñoom di fa jaar léeg-léeg dëkk boobu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam daa am lu mu siiwe woon mooy xummal madina muy feebar bu metti boobu euh, léegi bu ma juumul moom la médecin yi di woowe malaria moo doon dalaate foofu buur madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam doon dal nag rawatina ñi nga xam ne ñim doon sonal mooy étranger yi ñi nga xam ne dëkkuñoon ca dëkk ba gisoon nañ ne ci début siira bi te tuddoon nañu ko tamit que ne bàyyi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di abdallah moom foofu la feebare bi mu jógee Sham jaar fa daal di feebar loolu dugg ko mu feebar ba fa la génn àddina waaye na ko noonu yaayam di Aminatu bint Wahbin moom it euh, fa la génn àddina bi mu nekkee tuut tànk àndoon faak moom ngir mu ziyaar si nijaayam yeeg mbokkam yi mu dem foofu fa la génn àddina ci al abwaa yi awi zuhami comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon te feebar moo ko duggoon euh, muy feebar bi nga xam ne moom lañ xame woon waa ahlul madina xame woon ko dëkk boobu di yasrib jamono yooyu yonent bi nag aleyhi salaatu wassalaam saxaaba yi radiallahu taala anhum min al muhaajiriin ñoom muhaajiruuna yi bi nga xam ne ci lañ ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wa salaam feebar boobu da leen a may seen wàll da leen a dal commencé ñu bari di feebar feebar bi di leen dal te muy xuma googu di xuma Yasrib ba ñoom bim leen di dal ñu bari nag la daloon bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la daloon Seydina Abu Bakrin Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaye na ko noonu daloon na sayyiduna Bilaal ibn Rabaah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ak Aamir ibn Fuhayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ak as-sayyidatu Aisha bint as-Siddiq as-Siddiqatu bint as-Siddiq radiyallahu ta'ala anil jamii' bokk nañ ci ñi gënoon siiw ci ñi nga xamante ne ni feebar boobu doon dal waa ahlu ñi nga xam ne ñooy ñëw foofu te miinuñu fa dëkkuñu fa feebar boobu doon leen dal moom daloon na leen ñoom ñii waaye daloon nañu ëpp ñi ñii ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi ci gën a siiwle waaye daloon na ñeneen ñoo xamante ne nii euh, ñoom ci muhaajiruuna yi wal ansaar dalee na daloon ba tolloon na ci mettit gi comme ni nga xamante ne nii noon la ko imaam at-Tirmidhi daal di soloo ci xadiis boo xam ne bu saxiix la bu wér la na ko noon imaam ibn Maaja daal dina koy soloo imaam an-Nasaa'i soloo na ko imaam Ahmad ibn Hanbal raxmatullaahi ala al ñoom ñépp ñu jaare xadiis bi jaar ci yoonu imaam ibn isxaaq tamit na ko noonu daal dina koy solo ci moom la jaar euh, moom imaam ibn isxaaq dane wa zakara ibnu shihaabin an abdillahi bni amri bni al-aasi anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam lamma al-madiina huwa wa asxaabuhu asaabathum xumma almadina xatta jahaduu marada wa sarafa allahu dalika an nabiyihi xatta kaanuu maa yusalluuna illa wa hum qu'uud kon imaam ibn isxaaq raxmatullah aleyhi ci moom la càllale ñiñ la wax nii ko solo imaam tirmidi imaam ahmad imaam tirmidi an nasaa'i ibn maaja raxmatullaahi alal jamii ci ñoom la jaar mu ne moom imaam ibn isxaaq wa dakara ibnu shihaabin mu ne imaam ibn shihaab az-zuhri di sëriñam boobu raxmatullaahi alayhi di e, imaam az-zuhri mi nga xam ne moo njëkk a xadiis aamiran lahu omar ki ko digaloon di omar ibn abdillahi ibn amr ibn al aas muy jële ci seydina abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne anna rasuulallah mu ne ko ne yonent bi aleyhi salaatu bi nga xam ne ci la agsi madinatul munawwara daal di gàddaay si moom ak saxaabaam yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu ne asaabathum xummal madina feebaru madina googu sibiru gu metti googu moom la wolof naan sibiru gu metti googu nga xam ne moom lañu xame woon dëkk ba di madinatu munawwara moom moo leen dal hatta jahadu marada ba ni nga xam ne ci lañuy sonne nekk ñoom ñépp ñi ci ëpp daldi tëdd ñu bari ci ñoom bokk daldi tëdd feebar mu ne wa sarafa allahu dhalika waaye suñu boroom subhaanahu wa taala ci mbaaxam mu daldi fegal feebar boobu ba dalul ki nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam dal nañu bari ci saxaaba yi radiyallahu anhum waaye dalul sa moom sang mu ne xatta kaanu maa yusalluuna illaa wa hum qu'uud feebar bi jàppoon na leen de sort sorte ñoom saxaaba yooyu mu daloon demoon nañ ci ba duñ doon julli sax dañ doon mujj dañ doon toog dañ doon toog di julli ndax feebar bu metti taxaw manatuñu ko woon ndax kat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon na seydina imran ibn al-husayn wala imran ibn husaynin taala anhu wa an abi mu ne ko woon salli qaa'idan mu ne ko salli qaa'iman fa in lam tastati' fa qaa'idan fa in lam tastati' fa ala janb mu ne ko jullil nga taxaw salli qaa'iman fekk baasuur moo ko daloon muy jàngoroy kajoor nga xam ne mooy dal nit fi nga xam ne moom lay deme àll mu ne ko daloon ko ba manul woon mu metti woon ci moom ñëw di ko wax mu ne ko salli qaa'iman jullil nga taxaw moo tax taxaw julli di taxaw farata la kenn du julli di toog te nga mën a taxaw farata lañ wax de julli farata waxuñu naafila farata même nga nekk ci oto nga nekk ci avion wak lépp ci yem doo julli toog jamais xanaa boo demee bañ ne nag dañuy jaar zone de turbulence foog ñépp toog te mu leer na ne boo fi naree xaar xamaguñ pilote yi nee na une une trentaine de minutes lay jël te boo naree xaar lool waxtu yu weesu bu boobaa man ngaa julli toog waaye bu dul lool même ci biir avion bi da ngay seet foo xam ne fi nit ñi jàll wala foo xam ne doo gêné nga taxaw foog nga julli mais manoo toog naan da ngay julli farate déedéet ndax lan salli qa'iman wa aqimu salaa ngeeneen taxawal julli salli qa'iman mu ne Seydina Imran radiyallahu anhu salli jullil qa'iman nga taxaw moo tax it voyage lépp ci yem boo newee ci kii amul farata mënoo koo julli toog lu dul ne mënula nekk nga bañ a toog te boo naree xaar waxtu yu raw loolu rek la mais bu dul loolu ay kantaa nit ñi dañ may gis kon bu boobaa di may stigmatiser loolu moom tekkiwul dara kon mu ne ko salli jullil man nga julli taxaw fa in lam tastati' bu dee nag manoo julli taxaw ah kay bu boobaa walla bu boobaa nag mu ne ko fa qaa'idan na nga toog nga daal di julli fa in lam tastati bu dee maroo toog fa ala janb na tëdd euh, euh, wéeru wetu loolu mooy li nga xam ni noonu lay demee ñii nag muy saxaaba yi radiyallahu di ñu ñëwee madinatul munawwara ala saakini ya afdalu salaatu wassalaam mbir mi dalee na sonala sonala sonala sonal ba julli julli taxaw manatuñu ko woon ñu bari ci ñoom mbooloo mi mu daloon dañ doon julli mu ne hatta ba kaanu maa yusalluuna illaa wa hum qu'ud doonuñu woon julli lu dul ne dañ doon toog moom Abdullah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne fa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa hum yusalluuna kadhalik fa qaala lahum i'lamu anna salaata al-qaa'idi ala nisfi ala nisfi min salaati al-qaa'id mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di leen romb ne leen yëg leen ne jullit ku toog de day nekk euh, li nga xam ne mooy xaaju julli ki nga xam ne dafa taxaw mu ne fatajashama loolu dinañ ci ñëw léegi fatajashama al muslimuuna al qiyaam ala ma bihim min ad-da'f wa as-saqam iltimas al nee na bi mu leen waxee lool nag jullit ñi ci seen bopp daldi malgré difficile difficulté yi ñuy am ngir taxaw ñu ñu yennu quand même difficulté yooyu def le tout ngir taxaw même bu dee ne metti na ci loom ci ñoom lool ñu taxaw di julli mais ñuy taxaw euh, malgré mettit geeg feebar beeg faiblesse gi ñu nekk lan moo tax ñu def lool mu ne iltimasal fadli ngir di làmbatu ngir jot li nga xam ne mooy ngëneelu li nga xam ne mooy julli taxaw lii nag nga ne ma mais yow sànq yaa ne woon ku fi julli lool farata kenn manoo ñu ne la lii du farata lim leen doon romb ñuy julli mooy naafila leen di romb ñuy julli toog mu ne leen moo xam leen këne jullit ko toog xaaju jullit ku taxaw la lool ci naafila la mais bu dee ci farata loolu julli toog képp ko mën a taxaw amoo droit toog de toute façon boo toogee su julli baaxul bu dee yaa ko tey su julli baaxul sa julli baaxul ndax loolu ci ponk yi la nga taxaw ak takbiratul ihram fekk nga taxaw booy tari faatixa nga taxaw yooyu yépp da koy taxaw mais bu dee naafile nag moo xam ñaari ràkk avant wala julli guddeeg ñaari ràkk avant ak après yooyu bu la neexee nit ki mooy xool bu ko neexee mu toog julli ko bu ko neexee mu taxaw tuuti après toog li ci des wala mu toog ba bu sujjóot di waay jot mu daal wala rukon mu daal di jóg comme bu dee ne imaam bi li muy tari day guddi te dangaa bëgg a fekke comme naafile yi kaamil bi ñuy jàng bu la neexee nga taxaw ne allahu akbar door a toog ba imaam bi waaj jeexal bay waaj àgg fi muy sujjóot nga jóg taxaw loolu mën naa nekk looloo tax ñoom kon loolu la leen mbir mi sona la woon eh, imaam al Buxaari raxmatullah alayhi dafa solo ah moom imaam al buxaari raximahullahu taala ci saxiix bi naka noonu ah imaam muslim ibnul xajjaaj daal dina koy solo bu dee riwaaya imaam al buxaari dane xaddatanaa bnu yuusuf qaala xaddatanaa maalikun an Hisham ibn Urwata an abihi an Aishata annaha qaalat radiyallahu ta'ala anil jamii lamma qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-madina wu'ika Abu Bakrin wa Bilaalun qaalat fa daxaltu alayhima fa qultu yaa aba kayfa tajiduk wa yaa bilaalu kayfa tajiduk qaalat wa kaana abu bakrin ida axadathu alxumma yaquul kullu mri'in musabaxun fi ahlihi walmawtu adna min shiraaki naclihi mu ne wa kaana bilaalun ida aqlaca canhu alxumaa yarfacu caqiiratah wa yaquul alaa layta shicrii hal abiitanna laylatan biwaadin wa xawli idxirun wa jaliilu wahal aridan yawman miyaaha majinnatin wala majannatin wahal yabduwan li shaamatun wa tafilu ila axiril xadiis kon imaam al Buxaari rahmatullah alayhi bu dee version mu ne xaddasanaa Abdullah mu ne nettali na ma Abdullah rahmatullah alayhi ibnu Yuusuf di Abdullah ibnu Yuusuf qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu maalikun di maalik ibn anas di boroom ngir mi rahmatullah alayhi an hisham mu jële ci hisham ibnu urwata di doomi urwata ibnu zubayr radiyallahu ta'ala an ali zubayr an abiihi hisham moomu nettali sayyidina imam maalik jële ko ci baayam di urwata ibnu zubayr radiyallahu taala anhuma an aishata radiyallahu anha mu jële ko ci taam-taam di sóoru yaayam di sayidatuna aisha alayha anha alayha ridwanullah moom mu ne annaha qaalat kene sayyidatuna aisha da neena lii la wax mu ne lamma qadima rasulullah bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dégmale agsi almadinata madinatal munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam woykab dafa feebar abu bakrin di baayam moom sayidatuna aisha di sayidina abu bakrin siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa bilaalun ak bilaal ibn rabax nekkoon mawla abi bakrin buñ fàtte ne moo ko libéré woon di Abu Bakr moo ko libéré woon ci dóori ci yaru yi nga xamante ne nii yu bon yi di waa di Umayya Xalaf xalafahu Allahu fi naar kon a sayyidatu Aïsha mure radiyallahu taala anha bi ñuy agsee Madinatul Munawwara baayam di sayyidina Abu Bakr mawlaawam di sayyidina Bilaal dañoo feebar nee nag ma dem laaj ndigal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir seeti leen fa daxaltu alayhima bi ma ñëwee nag di leen seeti muy sama baay ak sayyiduna Bilaal radiyallahu anhuma wa ardaahuma fa qultu nee man as sayyidatuna Aisha radiyallahu anha na ne yaa aba yow sama baay kayfa tajidu ko nan laa la trouver ci jàmm naka sa feebar bi mooy mooy li rek mbaa yaa tane kayfa tajidu mbaa yaa tane baay wayaa Bilaal mu xoo demaat ci ko ñoom ñoo newoon seen ñoo tuddoon ñoom ñaar dañoo feebar ñoo nekkoon mu seydna Abu Bakr nag seydna Bilaal radiyallahu anhuma mu seet si leen ne ko yaa aba yow sama baay booy kayfa tajiduk ana man man sa doom nara laalat fekk waay maa ndaas yaram waa ngi fiyax wayaa Bilaal ak yow Bilaal kayfa tajiduk ana naka laala trouver waay max yaa ngi fiyax waay qaalat as-sayyidatu Aisha nee na wa Abu Bakrin sama baay nag di abu bakrin radiyallahu taala anhuma moom dafa ne woon ida axadat xol xuma bu ko sibiru bu metti bi daal di nag jàppee dëgg-dëgg yaquulu la doon wax kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mawtu adna min shiraki na'lihi mu ne sama baay de sayyidina abu bakrin siddiq radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom de bu ko affaire yi masoon a metti mbir yi jàpp ko lool feebar bi da doon wax kullu mri'in képp nit ku nekk de musabbahun day xëy ci këram nekk ci jàmm nekk ci këram fii ahlihi ci waa ñoñam nekk ci ay ñoñam wal mawtu te ndekete rek moom nag yëgul nit ñaa ngi koy kii di ko nuyu di naan ko sabaa di ko di ko nuyoo di ko tatagal foog ne moom mu ngi ci moom daal dara dal ko di ko nuyu comme d'habitude rek mi nga xam ne noonu la ñuy def ñu ko nuyoo dana kattan moom yëgul ne wal mawtu dee adna moo gën moo ko gën a jege min shiraki naalihi ci mbaru tànkam kom boo salee carax gis nga foofu carax bi fi ngay dugal sa sa ñaari ba baaraam yi ngir kepp leen nga xam ne dàll yi du deñ loolu noonu li mu jegee sa tànk bi noonu ba di ko laal xamal ne dee moo la ko gën a jege te pourtant kat yaa ngi xëy sa biir kër nekk ci jàmm ndekete yoo wal mawtu dee adnaa moo ko gën a jege min ci tànki ci dal mooy mbaru dàllam loolu mooy baayam mu wa kaana bilaalun kanta sayyiduna bilaal ibn rabaah radiyallahu ta'ala anhu wa moom nag bu ko mbir yi jàppoon mooy bu aqlaa anhu al-huma bu feebar bi da koo jàpp-jàpp ko metti waay waay waay ba tax du man def dara leneen yarfa'u aqiratahu day yëkkati baatam ba ca kaw a kaw moom sayyiduna Bilaal wa yaqulu naan alaa layta shi'ri hal abitanna laylatan biwaadin wa hawli idxirun wa jalilu wahal aridan yawman miyaahama jannatin wahal yabduwan li shaamatun wa tafilu mu naan moom da doon wax sayyidina Bilaal naan ana lay de genri waay waay aka neexoon wal hal abi tam na waay ma daldi ma daldi fee fanaan waay laylatan benn guddi bi waadin ci xur woo xam ne wa xawli tëla ma wër idxirun di garab gu neex googu nga xam ne moom lañ doon def nit ñi bu ñu leen doon suul amoon màkkatal mukarrama te aj ga ba nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la ne yow yàlla xaraamal na ñu dagg garab fii ci nga xam ne mooy alxaramul makki di màkkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima as-sayyid sayyiduna al abbas ibni abdilmutalibi am rasulillahi alayhi salatu wasalaamu wa radiyallahu anhu dana yonent bi alayhi salatu wasalaam illa al idxir waay waay waay excepté al idxir nag ci li ñu tere nga dagg ko mooy garab gu neex la woon goo xam ne bu nit ñi buñ leen doon suul lañ ko ciy defaale xet gu neex la yoroon mu wax ko lool ne ko excepté garab googu waay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne kon illal idxir kon man ngeen a dagg idxir ngir di ko def ci seen bu ngeen di denc seen néew yi Seydina Bilaal nag mu ne alaa layta chenri aka neexoon waaye hëllabee tan na laylatan ba nga xam ne ma fanaan même benn guddi rek waaye bu ma ko mënoon am waaye wa hawlee mu nga ma wér jo boo ba may fanaan foofu idxirun garab yooyu le wa ak li nga xam ne mooy benn gàncax la boo xam ne bu bu bu bu fe bu bu kii la bu bu bu woyof boo xam ne day lii yépp ay garab la yoo xam ne dañ ko xamee màkk li mu ci jublu mooy ak a neexoon mu dellu fam ne woon waaye nekkoon màkkatal mukarrama foofu nga xamante ne nii moo gën mos doonu ñoon feebar yii doonu leen woon dal ba bare moom mu li muy rëccu moom Seydina Bilaal mu ne wa hal aridan yawman miyaahama jannatin wahal yabduwan lii shaamatun wa tafilu mu ne wahal aridan hay waay waay kañ lay waay waay waay aka neexoon waay wahal aridan waay ma ndax man bilaal ndax waaye dinaa masa naani waay miyaahama jannatin ndoxuma jën na gu neex goo gële di marché boo bële nga xam ne bërëb la woo xam ne ci foiru màkkay dafa amoon ak ndox mu neex mu fa amoon mu ne waay waay waay aridan waay waay bés dina ñëw yow man bés dina ñëw waay waay ndax bés dina ñëw ba ma dem waaye ca ma jann ca ndox moo mële waay ma daldi ciy naan foofale ca makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima wa yabdu wan li shaamatun wa tafilu te tamit waay waay waay ndax waay dina feeñ waay dinaa nekk foo xamante ni ñaari montagne yu rëy yooyale di shaam ak muy ñaari montagne yoo xamante ne nii ci biti Makka sore wuñ Makka foofu ay kañ laay nekk foofu lii nag mooy dañ ko doon wax nii moom lii mu doon wax mooy di rëccu dëkk ba mu jóge woo taxit loolu la doon wax moom sayyidina Bilaal radiyallahu taala anhu wa ardaah as-sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne fa ji'tu rasulallah nee na ginnaaw gi nee na ma daal di nag dem nag ci yonent bi alayhi salaatu ne ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nettali ko ñoom li leen dal ak ni nga xam ne noonu lañ nekk moo tax am na ci benn riwaaya sayyidatuna Aisha nee na man damaa dellu ci yonent bi alayhi salaatu ne ko ñoom nag ñoom yahdu yahduna gis nga ñoom ñii àndatuñu ak seen sago de lii leen dal nii lii seen wax yii ñuy wax àndatuñu ak seen sago dinañ ñëw ci riwaay yooyu insha allah dinañ ci ñëwaat ngir feddali yii nii nee na ma ñëw na yonent bi nettali ko loolu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di ñaan boroomam ne allahumma habbib ilayna almadina ka hubbina makkata ashad wa sahihha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wanqul humaaha faj'alha bil juhfa moom imaam as-sayyidatu ah, ah, Aisha radiyallahu anha nee na bi ma ñëwee nettali yonent bi alayhi salaatu wasalaam li sama baay ak Seydina Bilaal nekke nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di tàllal loxo yi daldi di ñaan boroomam subhaanahu wa taala ne allahumma e yow sama boroom habib ilayna al madina yal na nga ñu soppuloo dëkk bii di madinatul munawwara ka xubbinaa kenn nga xam ne noonu lañu ko bëgge noonu lañu bëgge makkata makka aw ashad wala boog nga defal ñu gën a bëgg dëkk bii que makka wala nga def ko soit nga def ko ni ni ñu bëgg makka ñu bëgg ko dëkk bi wala boog ñu bëgg dëkk bi lu raw ni ñu bëgg woon makka waaye mu ne ko wa sahih wa sahih te borom bi maa ngi lay ñaan nga wéral dëkk bi mooy dëkk bi feebar bi bi nga xam ne moo fi ne boobu léegi te dal sama saxaaba yi ba nekk ci problème bi yal na nga wéral dëkk bi dindi fi loolu wa barik lana fi sa'iha wa muddiha te yal na nga ñu barkeel ci saa sa'u dëkk bi muy sa'ul madina muy as-sa' te saa bi ah buur yàlla nangu na ko gis nga saa mooy li ñuy natte euh, li ñuy natte ay élément de mesure la wa ñu ñuy natte wa muddiha ak muddam moo tax euh, bon li kii woon diggante taalibe imaam Abu Hanifa bi ak imaam Abu eh, imaam Malik ba mu fa ñëwee gis nga loolu seen nettali boo bële pour wane ne yonent bi alayhi salaatu suñu borom de toute façon nangu na lool mu ne wa baarik lanaa teyal nanga ñu baarkeel fii sa'iha ci saam wa muddiha ak muddam ay éléments de mesure xam nga sa saa mooy comme buñ naan bu ñuy génn muddum koor euh, saa mooy ñeenti mudd équivalent wu ñeenti mudd mooy boo yëkkatee boo tibbee sa loxo doo ko ëpp doo ko dangay yaatal tàllal comme kuy ñaan doo ko tëj bu baax doo ko ubbi bu baax day yem nga def ci bu dee ceeb wala orge lool ba yem nga sotti bu matee ñeent lool mooy saa benn bi nag ci loolu mooy mudd mu ne barkeelal ñu ci lool wal wan qul xumaaha te feebar bi malaria bi sibiru gi fi nekk bay dal sama saxaaba yi faj yal nanga ko toxal yow borom bi subhaanahu wa taala fajalha bil fa nga yóbbu ko al fa loolu mooy li nga xamante ne nii moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñaan ah, am na nag ci yenn riwaaya Seydina Bilal radiyallahu anhu comme ni mu ñëwee ci riwaaye saxi imaamul Buxaari bi rahmatullah alayhi euh, kii dane imaam al da ci lokk leneen dane Seydina Bilal doon na wax loolu waaye da ci doon boole leneen da doon wax ne ba léegi jële ci même kii bi la bee euh, nag ci Abu Usaama la ko jële mu jaar ci euh, Hisham jaarul ci imaam Maalik tey mais ci Hisham ibnu Urwa jaar ci baayam di Urwa mu jële ko ci tàntaam sa sayyidatu Aïsha radiyallahu anhuma wa anil jami' mu tudd lu me xadis comme bële mais mu yokk ci ginnaaw bi nga xam ne moom la wax ne Bilaal da doon wax kullu na kii wahal aridan yawman ak boobu loolu lim ci wax yépp euh, ginnaaw gi Seydina Bilaal da ci doon teg lii naan allahumma al'an Utbata ibn Rabi'a wa Shaybata ibn Rabi'a wa umayyata ibn xalaf kama axrajuna ila ardil waba as-sayyidatu Aïsha mu ne Seydina Bilaal non seulement da doon wax lële mais da ci doon teg lan radiyallahu anhuma doon wax naan allahumma ci feebaram bu metti boobu allahumma éy sama borom ñu maa ngi lay ñaan ilan waay waay yàlla na nga rëbb waay Utbata ibn Rabi'a waay buur yàlla yàlla na yàlla na nga rëbb Utbata ibn Rabi'a Utba ibn Rabi'a moom rek mu ne déedéet wa Shayba ibn Rabi'a ak frère am di Shayba di doomi Rabi'a ñoom ñaar yàlla na nga leen yàlla wa yàlla yàlla na nga leen rëbb ñoom ñaar wa Umayya ibn Xalaf ak Umayya ibn Xalaf mi nga xam ne moom moo ko moomoon doon ko duma biir Makka ba ko sayyidat Siddiq radiyallahu anhu di jënd di ko libéré mu ne ñetti ñii yàlla nga leen rëbb kamaa kenn ni nga xamante ni ila ardil waba ñooñu bundu génn ñu Makka dëkk boobu nga xam ne mooy suñu dëkk ñun moom lañ mas a xam mu ju génn ñu dëkk boobu amum fenn fu ñuy tax ñu dem ñoom ñoo ñu poussé ba ñëw ci dëkk boo xam ne dëkkub wopp la dëkkub woppul dëkkub maladie la muy Madina bii di Yasrib loolu la Seydina Bilal radiyallahu taala anu doon yokk ci sax ci xadis boo xam ne imaam al Buxaari rahimahullahu taala daal dina koy solo kanta euh, riwaay imaam ibn isxaaq moom imaam ibn isxaaq riwaayam daf ci yokk leneen dañu indil keneen koo xam ne ku feebar bokkoon xam nga yi ci saxee yi kan la tudd Seyna Abu Bakar Seyna Bilal moom mu ne xaddatani Hisham ibn Urwa mu ne Hisham di doomi Urwa ibn Zubayr moo ma nettali wa Umar ibn Abdillah di Umar ibn Abdillah ñoom ñaar ñépp kilahuma an Urwa ku nekk ci ñoom mu jële ci kii jële ci baayam kee jële ci sëriñam muy Urwa ibn Zubayr radiyallahu mu jële ci sayyidatu Aisha mu ne la ñu nettali comme lële mu ne bi yonent bi lamma qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam almadina qadimaha wa hiya awba'u ardillah allahu akbar mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wasalaam te ba mu fay ñëw nag ba mu fay ñëw moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa fekk madina mooy dëkku dëkku yàlla yépp moo ci gën bari wopp moo ci gën a wopp moo ci gën metti bal malaria ga am feebar ba fa am muy sibiru gi mooy dëkk dëkk kaw suuf mooy dëkk bu ñu xam ñoom bi xam ñoom bi ci gën a metti feebar googu moom la woowu aw ba mooy dëkk suufu yàlla bi gën a minal xumaa ci feebar boobu nee na fa asaaba asxaabahu balaa bala'un wa saqam sayyidat Aisha mu ne radiyallahu anha saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di ciy jote nag mettit ak feebar gu metti guñ jële ci malaria feebar boobu nee na ginnaaw gi muy nettali comme xadis bu njëkk bi wax ne dem sayyidina Abu Bakar waaye mu ne fa kaana Abu wa Aamir ibn Fuhayra wa Bilaal walla mu yokkal ñu mu ne Seyna Abu Bakr de wa Amir ibn Fuhayra ak Amir ibn Fuhayra moom gisoon nañ tarjama walillahil hamdu wal minna moom wa Bilal ak Seyna Bilal radiyallahu anhuma mawla ya Abi Bakr nekkoon ñi leen libéré woon nekkoon Seyna Abu Bakr fii baytin waahid ñoo bokkoon benn kër ñoom ñoo bokkoon même kër Seyna Abu Bakr bi ñuy door a gàddaay ak Seyna Bilal ak Seyna Amir ibn Fuhayra radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum nee na fa asaabathumul xumaa léegi nag feebar bi daal di leen dal nee fa du ma dugg euh, daal di leen seet si ñëw di leen seet si nee na jamono ji wa zalika qabla an yudraba alayna alxijaab laata muuru nekk farata ndax bul fàtte ne atte yu bari biir Madina la am te lii ñu ngi ci première année bi jamono yooyu muuru su aayatul xijaab wàccagul woon bi nekk suuratu nuur wàccagul mu ne avant loolu la woon mu ne te ba ma leen fekkee wa bihim maa laa ya'lamuhu illa allah min shiddati al-wa'ki mais nag li leen daloon mais maa ngi leen fekk ñu ngi feebar benn peeru feebar boo xam ne buur yàlla rekk a xam lan la ci mettitaay nee na ma daal di jege sama baay fa danawtu min abi ma wax ko naka laa la trouvé mu wax lim mu waxoon sànq kullu imri'in musabbah nee na bi mu waxee lool bi Seydina Abu Bakr tu waxee lool naan nit ku nekk day xëy ci këram te kat deewu ko gën jege mbaru tànkam mbaru dàllam nee na moom yaa Aysa nee na radiyallahu ma ne wallahi maa yadri abi maa yaqul maa ngi waat ci yàlla sama baay di xamul li mu wax mooy dafa saalit feebar bee ko jàpp rek moo tax muy wax lii nee na summa danawtu ilaa Amir ibn Fuhayra ma jege ci Amir ibn Fuhayra radiyallahu ma ne ko yow Amir naka laa la trouvé yaa ngi ci jàmm mu nee na naka laa demee ndax maa ngi tane yëgal ne man Aamir de ibnu Fuhayra wajadtul mawta qabla zawqihi mos naa trouvé naa dee dee dee trouvé naa ko nii sama feebar bi man de trouvé naa dee laata may mos dee Allahu akbar laata may mos dee sama feebar bi maa ngi ci dee non maa ngi ci dee te mosaguma ko kat innal jabaana hatfuhu min fawqihi mais nag lool nekkuma di ragala ndax ragal yi tàppet ragal moom xamul ne deewam li deewam mu ngi ko tiim fu man di loo mooy yu man di jël ngir bañ a dee na ko leer ne deewam tiim na ko man nag tiituma waaye daal li ma leer mooy feebar bu metti bii ma dal moom mooy mos naa mooy ne man maa ngi ci dee wajatu trouvé naa dee te kat qabla zawqihi te ñamaw mu ne waaye nag kullu imri'in nit ku ne mujaahidun bi tawqihi day góorgóorlu lu mu man de góor nit ku ne nag day góorgóorlu lu mu man di jéem a protéger boppam di jéem a dund waaye kas sawri mel ni yëkk wi nga xam ne comme yëkk ni muy yax mi daw bi rawqihi comme ni nga xam ne moom la yëkk wi muy nag woowu nagu àll woowu yëkk di daldi protéger li nga xam ne mooy euh, deram boppam ci ay nam la am man it na may def li ma man rek waaye daal kullu mri'in mujahidin bu tawqihi waaye daal yëgal ne man laqad wajadtul mawta trouvé naa dee qabla yi laata mu koy mos nee na bi mu ma waxee lool fa qultu man yaa Aïsha ma ne wallahi maa yadri amirun maa yaqul amir mii it comme sama baay rek moom xamul li muy wax ah moom dafa moom mii feebar bee ko jàpp moo tax muy wax li nee na après nee ma ñëw ci Bilaal radiyallahu anhu après moo ne moom wa kaana bilaal ida ida adrakathu alxuma ittaja'a bi finaa'il bayt mu ne kantaa seynaa bilaal moom mbir mi bi mu ko daloon ba metti metti moom ci diggu kër gi la du tëddoon léegi di wax ca kaw di wax alaa layta shi'ri hal abitan na laylatan biñ doon gis sànq nee na bi ma gisee lool nee na ma ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen innahum wax ko li ma dégg ci sama baay Amir ak Bilal ne ko nag radiyallahu ne ko innahum la yahzuuna wa ma yanqiluuna min shiddati al-huma ne ko ñeema ñeema seeti woon daal gis nga ñee àndatuñook seen sago ah. ñoom li ñuy wax maîtriser wuñ seen parole yi ah, xamatuñ li ñuy wax ah. ñoom wa ma yanqiluun nekk àndatuñook seen xela ñii feebar bi lim leen feebar bi tar na yonent bi alayhi salaatu wa ni metti na ci ñoom yonent bi alayhi salaatu salaam ñaan ne yàlla na yàlla buur yàlla yàlla na nga leen soppaloo Madina comme niñ leen soppaloo màkk wala lu ko gën a tar te nga barkeel ci suñu mudd yeeg suñu saay yi te nga wanqul wabaaha ila mahaya te nga toxal feebar bi fi am nga yóbbu ko mahaya mahaya mooy juf juhfa mu ne wa mahayatu hiyal juhfa mooy juhfa kon loolu gis nañ li nga xamante ne nii këne kon aamirum nu fuhayra ci boppam moom itam loolu da ko daloon waaye du ñoom rek as-sayyidatu Aisha radiyallahu anha ci boppam moom loolu da koo daloon muy feebar bii moom it daloon na ko comme ni nga xamante ne noonu la imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi daal di solo ci saxiix bi rahmatullahi alayhi moom imaam al Buxaari rahimahullah mu ne mu ne ci xadis boo xam ne mooy xadis al Bara ibn Azib radiyallahu taala anhu gisoon nañ ko nag ba ñuy gis euh, nettali nettali lan gàddaay gi mooy xadis boobu ma fàttali la ko xadis bi nga xam ne ci la ne woon baayam di Azib Seydina Abu Bakar dafa ñëw daal di fay jënd ak teg lu ñuy teg ci kaw war waay giléem fas après mu ne ko muril baraa digalal sa doom ji nag al baraa mu yóbbul ma ko mu ne ko duma ko digal feek feek lan foog yow waxoo ma keroog bi ngay génn di gàddaay ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam nettali ma histoire bi ñu demee boobu noonu foo boobu xadis boobu noonu seydna albara ibn azib radiyallahu mu ne fa daxaltu maa bakrin bi ma yenoo mbir yi nag di ko yóbbul seydna abu bakar radiyallahu jamono yonent ci bi la woon alayhi salaatu wassalaam boobu lañu doon door a agsi medina nee na fa daxaltu maa bakrin ma dugg man albara ibn azib sama baay nee na ma kon jëlal mbir mi nga yóbbu comme que seydna abu bakar nettali na ma li nga xam ne noonu la demee woon fa la ko nettali woon la xew ci grotte beeg bañ gén ak xeer wañ gisoon mu dem gis benn sàmm daal di koy laaj est-ce que man na am na ndigal rattal ko soo mu dem seet def ci ndox bam seet bi jox ko yonent bi alayhi salaatu ne ko ndax dem jot na nee na nag bi mu ko ne pare kon ma yéeno mbir mi ànd ak moom ñuy dem nee na fa daxaltu ma dugg ma abi ànd ak sayna abu bakrin radiyallahu anhu ala ahlihi ci waa këram fa ida aishatu ibnatuhu muttajiatun qad asaabatha xumaan nee na bi ma duggsee ànd ak moom seyna abu bakrin radiyallahu anhu biir këram ci njabootam nee na fa ida aishatu falaa fekk ma fekk fa yaa aisha radiyallahu anha wa ardaaha ah, nee na moom bi ma ko fa fekkee muttaji mu ngi tëdd lan moo tax mu tëdd nee na qad asaabatha xuma feebar boobu daloon bàyyam ak ñoom Seydina Bilaal ak Amir ba mu daan seeti moo ko dal kon gis nga ne jamono ji bàyyam moom wér na bay dem sax dem ji kër Azib di fa jënd am lu mu fay jënd ak yooyu mais moom nag mbir mu mujj ko dal mu ne fara mu nga mbir mi ko jàpp mu tëdd mu ne fara aytu abaha yuqabbilu xaddaha wa qaala kayfa anti ya bunayya nee na bi bàyyeb dugg seydi seydna abou bakar daal di koy daal di koy fóon ci leex ne naka laa la yow sama doom mbaa yaa ngi tane loolu nga gis ne kon seydna uh, abou bakrin radi eh, sayyidatu aïsha moom it mbir mi daal dina ko woon dal te jamono ji mooy lan mooy laata ñuy wàcce xijaab aayatu xijaab comme li nga xam ne loolu la yaa Aïsha radiyallahu taala anha wa ardaaha wax euh, te jamono ji mooy waxtu woowu la woon kon ñu gis ne lii mooy li nga xam ne moo doon dal moo leen daloon ci jamono jooju yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di ñaan boroomam mu daal di ko fay jële wéral fi nga xam ne mooy madina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñu mujj nekk ci li nga xamante ne bokk ci dëkk yi nga xam ne ñoo ëpp ak wér gën a sûr nga xam ne yonent mi alayhi salaatu wassalaam nee na taawun du fa am muy pest du fa am épidémie du am biir madinatul munawwara waaye dajjaal du fa dugg yooyu yëpp incha allah buñ sagsee dina ñëw dinañ ci ñëw insha allah léegi biñ gisee loolu euh, Quraysh Quraysh laaj bi mooy waa léegi Quraysh ñoom lan mooy seen réaction gisoon nañ seen réaction mooy defoon nañ la tout ngir jàpp nit ñi bu kenn génn gisoon nañ lañ jàppe woon yaay Ummu Salama radiyallahu anha ba muy gàddaayi moom jëkkëra ja di abu salama radiyallahu an nañu def ba tere ko demul ñu nangu doom ba foqar foqat ci loxo ba ba pare ñu ëmate dëkk bi yépp ñe leen bu kenn génn ku ñu jàpp ba looloo tax seydna Umar ibn radiyallahu ta'ala anhu wa arda keroog bi nga xam ne ci la bëgg gàddaay moom ak ñoom Ayyash ibn Rabi'a ak Hisham dañoo joxante rendez-vous ak tanaaduba di tanaaduba Bani Ghifaar joxante rendez foo xam ne bu ñaar ñu ñëw gisuñ keneen ci heure ba ñu waxoon ñu xam ne dañ koo fitnaal nañ dem gis nañ ni nga xam ne noonu lañu doon wëre ci dëkk yi doon wër yonent bi alayhi salaatu wasallam bi mu génnee naan nañ ko jàpp indi ko mort ou vif te ko indi rek mi'atu naaqa saa gëléem lañu teg dem ba dem ci waa banu euh, waa kër Suraaqa ibn Maalik di waa banu Mudlij dem fépp ak oasis ci biir yoon bi ñépp ñu dem fa daal di leen yëgal ne leen portrait baa ngoog wax leen ne bu ngeen ko gisee rek yéen ci boppam bu leen ñu woo nax ba ñu ñëw mu dem jàpp leen ko ngeen am mi'atu naaqa yi waa léegi nag bi nga xam ne ñin ñi rëcc nañu ba dem yonent mi alayhi salaatu salaam si na madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati salaam léegi ana lan moo nekkoon réaction wu waa Quraysh est que Quraysh ñoom mbir mi mu joon euh, ne ah non léegi xam nga nañaa defa léegi nañu bàyyi yi ñu nekk madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ñu nekk ci jàmm ñun léegi l'essentiel mooy dem nañ est-ce que loolu lañ def ah déedéet Quraysh xaaju la def lool Quraysh dañoo jël euh, benn résolution bu ferme ñu ne seen résolution boobu mooy lan ñoom kuffaaru Quraysh dañu ñëw di tëkku di tëkku ñan mooy waa Yasrib waa Medina di leen tëkku ne leen yéen ah yéen yéen fat ñi nga xam ne ñooy suñuy noon allahu akbar yéen tey ngeen am problème wallahi xam leen ne yéen am ngeen problème yéen yéen waa yéen waa Yasrib amu ngeen dara lu ngeen di def lu dul ngeen naan dangeen di dangeen di accueillir suñuy noon suñu noon principal ngeen accueillir ko léegi nag yéen dañ leen di tegal benn loo xam ne amul amul ay choix yu bari de yéenay seet soit ngeen def ko soit ñu dal seen kaw lan lañ def ah te bi ñu koy def daa am ku leen ci jàppale xam nga wax naa le na gis nañ ne yonent mi alayhi salaatu bi mu ñëwee dafa am ñoo xam ne ay yéeféer lañu woon foofu ci araab yi nekkoon madinatul munawwara ndax société foofu li mu ñi compo mu ngi ko madina mu ngi composé woon ci ñetti façon euh, ñu fa dëkk muy jullit ñi radiyallahu anhu ak ñan juif yi yi composé ci ñetti grande tribu yi ñu la wax ci début bi muy Banu Qaynuqa Banu Qurayza Banu Nadir ak ñi nga xam ne ay mushrikuuna lañ ñoom ay mushrikuuna lañ mooy ñoom dañoo weddi mooy polythéiste ki lañ newoon doon jaamu yàlla yu bari comme ni ko araab yi doon def Quraysh nag ñoom ñu trouver ci ñu il faut ñu ut pont ndax instant bi mooy pour nga ñëw waa kii noonu rek di leen menacer menacer nañ leen ga mais nag c'était bien ñu am koo xam ne ci ñoom pare na ngir dimbali ñu te dëkk Yasrib ñu daal di trouver euh, ci personnage Ubay Abdullah ibn Ubay ibn Salul nekkoon jamono jii nag yéeféer la woon moom nekkagul duggaguloon ci diine ji ab mushrik la woon mais nag bañ la defoon yonent bi alayhi salaatu salaam bañ goo xam ne ndax kon ni nga xam ne loolu la Sa'd ibn Abi Sa'd ibn Mu'adh wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nga kii danga koy jéggal jéggal ko ndax gis nga bi ngay ñëw bi nga fi Sa'd ibn Ubaada bokk radiyallahu anhu fa walladi anzala alayka alkitaab laqad jaa allahu bilxaq alladi unzila alayk wa laqad istalaxa ahlu hadihi albuxayra ala an yatawajjahuu fa yu'assibuuhu bil'isaaba falammaa abaa allahu daalika bilxaq alladi a'taaka allah shariqa bidaalika fadaalika fa'ala bimaa ra'ayta mooy yu bon yi mu doon def même après bi mu nee jullit la Sa'd ibn Ubaada ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam radiyallahu anhu ne ko bu ko jàppi dé euh, jéggal ko xadiis bi imaam al Buxaari imaam Muslim na ko noon imaam Ahmad ibn Hanbal daal dinañ koy solo mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam yow ndaw yàlla li jéggalal Ubay ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul te nga jéllale li muy def ndax kat maa ngi wàcc ki nga xam ne moo la yónni moo moo wàcc téere bi ci yow yow de dikkal nga ñu indi dëgg gi nga indi muy alquran ak lislaam dugal ko ci suñu dëkk bii fekk jamono joo xam ne waa mën Madinatul Munawwara dañoo mujjoon ak aw sa xasara ñi ñi doon pari pro bari problème dañoo mujjoon am consensus ci benn mbir mooy ne léegi ñu am ay accord d'accord nekk jàmm ba ne léegi dañuy fal koo xam ne mooy jiite nag dëkk bi benn yoon te Abdullah ibn Ubay ibn Salul ci la ñépp d'accordoon bi nga xamante ne ci lañ ko nar fal nag ci nga ñëw biñ ñëwee nit ñi taluñu ko ñu ne ah non yonent bi alayhi salaatu salaam du fi nekk ñuy fal keneen loolu nag moo tax loolu noonu moom tout le temps day gis ne yow da nga foqar ci li nga jiite dëkk bi nii moom day gis ne moom moom yëfam nga foqar ci ndax moom lañ ko naroon def looloo tax muy jëfe nii muy jëfe ne ko euh, kon nag dimbali ko kii ko jéggal ko nga bàyyi ko léegi nag comme que ku mel noonu fa am ah, naa kii Quraysh daldi di bind daal leen bind lettre bind ñan waa Yasrib xadiis ah, bi imaam Abu Daawuda moo ko soloo ci sunanam ci sanad boo xam ne bu wér la imaam Abu Daawud rahmatullah alayhi as-Sijistaani moo ko soloo ci li jëm ci wàllu kitaabul xaraaj baabu baabun fi xabari nadir moom imaam abu daawud as-sijistaani rahmatullah alayhi mu ne xaddatanaa muhammad ibn daawud ibn sufyaan mu ne nettali nañu sama sëriñ muhammad ibn daawud di doomi sufyaan qaala mu ne nee na xaddatanaa abdurazaq di abdurazaq boroom te dëkkoon al dëkkoon yaman as-San'aani qaala mu ne axbaranaa nettali nañu Ma'marun di Ma'mar ibn Rashid rahmatullah alayhi an Zuhri mu jële ci imaam ibn Shihaab az-Zuhri an Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik mu jële ci Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik an rajulin mu jële ci genn góor min ashaabi nabi ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii gisoon nañu ko ne saxaaba moom bu ñu tuddul turam sax wér na ndax kulluhum udul buur yàlla moo leen setal moo ne ñu wóor lañu moo tax saxaaba soxlawu ñuy tudd turam bo xadiis boo xam ne ñi ko soloo ñépp wér ba ci kooku day nga xam ne dund ak ay sa taalibe saxaaba yi la mu ne man jële naa ci génn góor wa an rajulin saxiba rasul sallallahu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam loolu bu amee rek mooy ne xadis boobu wér na même bu ñu xamul tuur moo tax mu ne moom Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik di doomi Ka'b ibn Malik al ansaari radiyallahu taala anil jami' mu ne benn góor ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam da moo ko nettali ne ann kuffaara qurayshin katabu ila ibn ubayin wa man kaana ya'budu ma'ahu al awthaana min al aws wal xazraji Quraysh bi nga xam ne ci lañ gis ñu ne eh yonent bi alayhi salaatu salaam dem na Medina ñu accueillir ko rëcc nañu passé na à la barbe euh, euh, sous notre barbe sous notre nez romb nañu wallahi ñuy wax yéen ngeen koy fal ngeen koy ngeen koy accueillir ci jàmm gisuñu ngeen expulsé ko gisuñu ngeen mer ñu bind benn lettre nag waa aw ak waa Xasraj mais kan lañ ko bind Ubay ibn Salul katabu dañoo bind ñoom kuffaaru Quraysh ni ñoom Abu Jahlin Abu Lahab Utba ibn euh, euh, bind ab lettre nag aa ilaa Ubay ibn Salul yónnee ko Ubay de ila ibn Ubay di doomi Ubay mooy kan Abdullah lu tuddoon ibn Ubay ibn Salul wa man kaana ya'budu ma'ahu al-awthan ak ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak moom ubay nekkoon ci seen diine yi doon jaamooy idol temps yi duggagul ci l'islam temps yi duggagul ci l'islam moom rasul nifaaqi di bopp naafiq yi mu yónni ko ak ñi nga xam ne mooy ses partisans ñi nga xam ne ñoo bokk diine ba léegi minal awsi wal xasraj da bokk ci waa awsu ak waa xasraj di ñaari grande tribu yu madinatul munawwar ala saakiniha afdalu mu ne te jamono jooju wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil madinati qabla waqaati badrin lii mu ngi xewoon lettre bi avant badar di am te yonent ma lay mooy gàddaay nañ nekk foofu ci biir lettre bi lan la ci kuffaaru Quraysh ni bind xam nga kuffaaru Quraysh ni c'est la première fois ñuy bind ay lettre di menacer waat gisoon nañ abu jahlin vers yam bindoon euh, waa bani mudlij naan leen nag faites attention ci seen dof bii seen dof bii ngeen xam ne moom ngeen def mu jiite leen ndax lan mooy ne dafa muy kan la doon wax suraakatum nu maalik naan seen dof bi safihakum seen waaju defe ji téye leen ko ah bala ñoo dal ci kawam ndax dégg naa muy wër ñun Quraysh man abu jahlin dégg naa muy wër ci dëkk bi di wax lu baax euh, euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam naan ay ba mu fay dem di ko jéem a jàpp da doon daanoog yooyu di wax loo xam ne day defar euh, mbiram gis nga kon yéen waa banu mudlij bani mudlijin inni oxaalu safihakum suraqatu mustaghwin li nasri muhammadin aleykum bi allah yufarriqa jamaakum fa yusbihu shatta ba'da izzin wa su'dadi wa gisoon nañ loolu gisoon nañ ko ca jamono yooyu ñoom c'est pas la première fois ñuy bind di tëkkuwaatee ko menacé waat képp koo xam ne nekkoo ci ñoom ñu jàpp ne yow sawaay yow yaa ngi hors loi hors la loi nga te dañ laa war a defar nag lijjandi say mbir haa ba suraaqa daal di woon koy tontu ne ko aba xakamin wallaati law kunta shaahidan wala wallahi law kunta shaahidan li amri jawaadi id tasuuxu qawaaimu ajibta walam tashkuk bi anna muhammadan rasulun wa burhanun fa man za yuqaawimu banim jeexe woon mu ne tontu woon ko kon ñoom c'est premier essai ñuy bindaate di tëkku nit ñi ndax lan yéen dangeen di jàppale suñu noon bi di Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ñu daal di nag bind nag waa uh, Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ibn Salul ak ñi nga xam ne ñooy ay mushrikuuna di jaamukatu yi uh, xërëm yi bokk ci Aws ak Xasraj nan lañ leen wax ne leen nag innakum awaytum saaxibana wa inna nuqsimu billah la tuqaatilunnahu aw la tuxrijunnahu aw la nasiranna ilaykum bi ajma'ina hatta naqtula muqatilatakum wa nastabiha nisaakum Allahu akbar waahida kéefër benn yoon la livrez-nous notre ennemi xam nga taliban yi fële ca 2001 gis ngeen livrer leen ñu benn la den nu mu gën war a gaawe wala ñu rey leen ñu déclarer leen guerre mooy c'est la chose bi mooy ne noon ñoom seen noon moom ku ko fat rek mooy pas ay langage diplomatique de no amul langage diplomatique livrez-nous le plus vite possible le gars sinon on va vous écraser Quraysh ne Ubay euh, Abdullah ibn Ubay ibn Salul ak mbokkam yi nga xam ne ñoo te ñoo ëppoon jamono yooyu ay mushrikuun lañu woon ci Aws ak Xasraj ne leen innakum dëgg-dëgg yéen awaytum saaxibana yéen a fat ngeen suñu mbokk mi suñu waaji bokk suñu waaji di ko sàllawlu ngir bañ a jaar ci turam te xamul ne sax loolu la gëne ñoom di tudd turu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñàkk teggin lañ ciy def ñu ne awaytum innakum dëgg-dëgg bu leen foog na ñun Quraysh yëguñ li xew te toute façon gisoon nañ ne ca bay'atul aqaba bañ yégee ne gars yi daje nañoo ak yonent bi alayhi salaatu salaam bañ ñëwee ci tànt Aws yi wax leen ko ak Xasraj dañ ne yëguñu ko Abdullah ibn Ubay ibn Salul dane noonoo ndax sama gars yi ñemewuñ di jël dara di def dara lu dul ñu yëgal ma ko bi ñu demee seetantal xabaar bi ñoom Quraysh ñu ne nag wax dëgg yàlla gis ni am na ñu leen di toppi ngir dab ñu rëcc ñu jàpp ci Sa'd ibn Ubaada kañ ci jàppoon al-Munzir ibn Amr jàpp leen gisoon nañ loolu tey nag loolu menace la woon ñu ñëw tey affaire bañ doon kii ñu def ko ñu ne leen nag innakum dëgg-dëgg yéen nag yéen nag waa Yasrib wallaahi aawaytum saaxibanaa yéen nag yéen a fat suñu waay ji wa inna te gis nga ñun Quraysh lan inna nuqsimu billaahu ñu ngi wat ci yàlla laa wax bu ngeen foogee ne dañuy kaf wallahi nuqsimu billah ñu ngi waat ci yàlla la tuqaatilun na waat nañ ci yàlla ne di ngeen xeex ak moom ngir génne ko dëkk bi aw la tuxrijun na di ngeen xeex ak moom ba mu jóge foofu wala ba ngeen rey ko wala ngeen expulser ko seen dëkk non amul day soo ay bari awul wala la tuxrijun nahu di ngeen ko génne par force ñaar yooyoo am mooy soit ngeen xeex ak moom nu mu gën a gaawee moom Seydina Muhammad alayhi salaatu ak ñim àndal aca xeex leen contre ñoom ci suñu ndigal ñun Quraysh walla ngeen expulser leen expulser ko dëkk bi lii ngeen am beneen lii mooy benn côté bi beneen côté bi ngeen am choix soit ngeen def lii wala aw wala boog lanasiranna ilaykum wat nañ ne dina ñun Quraysh dinañ former arme bu loo xam ne xamasuñu ngeen koo gis daal di dox jëm ci seen kaw on va marcher sur sur Yathrib vous allez voir là voilà ah vous vous vous pensez pas qu'on est en train de de rigoler là on rigole pas avec ça soit ngeen def lool xeex ak moom wala ngeen génn ko wala on va marcher sur Yathrib dinañ leen rajaxe si voilà bi ajmaina ñun ñëpp nag Quraysh bul foog bu ngeen foog ne ay ay demi ay ay yu ndaw noonu lañuy ñu ñéppay bopp mbëbb mbëbb mbëbb la ñuy def ñëw rajaxeleen yéen waa Yasrib ngeen seet xatta da gis nga bu ñëwee foofu ba ndox si baax si fa du ñu bàyyi xatta naqtu la fekk reyuñu muqatilatukum gis nga képp ci yéen koo xam ne àgg na ci ajo euh, euh, euh, xeex kooku dañ koy bu ñëwee ñëpp la ñuy rey tous les on les on va vous égorger tous wa nastabiha nisaakum kanta seen jigéen ñi nga xam ne ñoom duñuy xeexkat dañ leen di jël def leen ay jaam di leen def soxna wala ñu jaay leen nu mu leen neexe voilà soit xam leen loolu ah, loolu lañ bind ci lettre bi muy tongu kibr ndax al kufru ñoom al kibru day nekk ci ñoom mu yëg rëy comme si nit ñi dañ fee nekk ngir ñoom di leen doxal li ñu bëgg ñoom boo deful li ñu bëgg ñu lay menacer comme si ñépp ci seeni waaw moo tax ngay gis gaay du ñu may sax gaay yi fu ñu kiiwee il faut être avec nous ou contre mooy ne képp koo xam ne d'accord ak ñun mooy cela veut dire que ñoo contre ñoom amul neutre de duñ nangu neutre bu dee seen affaire la ñu bëggee a yàpp seen noon amul neutre loolu la waxoon soaay fii amul dara il faut tetre avec nous ku nekkul ak ñun il contre nous ndax al kufru millatun wahida kufru ga xamboon waa Quraysh ñuy wax lool mooy xam ba yéefér yi ba léegi ñuy wax lool voilà ñu mënaase gaa yi nag ah léegi lan la lan la gaa yi tontu ñoom Abdullah ibn Ubay ibn Salul bañ jotee loolu loolu nag incha allah dañuy yem fii ba jotaay bii di ñëw incha allah ñu àggale fi nga xam ne moom lañ yem kon ñu ngi ci menaces yi nga xam ne Quraysh réaction Quraysh ginnaaw bi nga xam ne ci la leen yonent bi lay salaatu salaam rëcc waaye jullit ñi rëcc leen ñëw Madina seen réaction ci lañ nekk nii ci xadiisu boo xam ne Seydina imaam Abu Dawud as-Sijistaani moo ko sol ci bi.